huwa Talxat ibn Ubaydillah ibn Usmaan ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghaalib al-Qurashi at-Taymi Abu Muhammad turam moo doon Talxa di doomi ku ñuy wax Ubaydillah Ubaydillah boobu di doomi Usmaan Usmaan di doomi Amr Amr di doomi Kaab Kaab di doomi Saad Saad di doomi Taym Taym di doomi Murra Murra boobu di doomi Kaab Kaab di doomi Lu'ay Lu'ay di doomi Gaalib moom Seydina Talha bokkoon ci kon da gis ci ko ju Quraysh at-Taymi euh, am nga Quraysh ñoom ñépp bokk imaam Talha ibn Ubaydillah ibn Usmaan ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym Murra Murra ci Murra moom foofu la bokk ak Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ay maam Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib après continuer ibn Fihr ba ci kaw mu bokkoon kon ci waa Quraysh bokkoon ci waa Banu Taym dàkkantalam moo doon Abu Muhammad looloo doon dàkkantalam moom Seydina Talha ibnu Ubaydillah mbokk la woon nag ci Seydina Abu Bakr ñoom ñoom ñoom ñaar ñépp ci Banu Taym lañ bokkoon muy seen maam mooy Taym ibnu Murra mooy seen maam moom ak Seydina Abu Bakr as-Siddiq ta'ala anhuma wa ardaahuma moom Talxat Ubaydillah bokk na ci ñi njëkk tuub ci dugg ci lislaam ni mu dugg ci lislaam am na yenn riwaaya yu wax comme nim ñëwee ci Tabaqaat ibn Sa'din raxmatullaahi alayhi ne dafa demoon Sham ndax Seydina Talxa était un grand commerçant euh, jaaykat la woon kaana min at-tujjaari al-ma'ruufiina fi Quraysh dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne nii ah dafa bokkoon ci commerçant yi nga xam ne ñu ñu xamoon lañu biir Quraysh moom Seydina Talha ibn Ubaydillah rahmatullahi radiyallahu anhu riwaaye imaam ibn Saad boobu di nettali li tax ana lan la tuube dugge ci lislaam moom seydina Saad ibn abi eh, Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu wa ardaa mu jaar ci doomam di Ibrahim ibn di sëtam Ibrahim di doomi Muhammad ibn Talha ibn Ubaydillah mu ne qaala Talha mu ne sama maam dane di Talha ibn Ubaydillah xadartu suuqa Busra fa idaa raahibun fi sawmat fi sawma'atihi yaquulu saluu ahla haadhal mawsim afiihim ahadun min ahlil haram qaala Talha na'am ana nee na man Talha ibn Ubaydillah dama fekke boo demee ci tabaqaatul kubra bu imaam ibn Sa'd dinga fa fekk nettali bii ah, raxmatullaahi alal jamii mu ne Talxa man dama teewe fekk suuqu Busra muy marché benn foire benn marché bu am Busra benn dëkk la bu newoon Syrie bu siiw la surtout jamono yooyu ci wàllu commerce Euh, nga xam ne c'était un centre euh, benn foire la woon bu rëy foo xam ne marché yu mag comme ni ngay dégg ñu naan tey ay Wall Street pour ñu dégg wax gi wala yu mel noonu muy baxawu bu mag kii kii bokk euh, jaba bu mag jaba boo xam ne bu mag la muy marché bu mag boo xam ne dañ fa doon daje mu ne fa ida raahibun fi sawmat fi sawmaati nee nañ ne kis kiis rek ma dégg benn prêtre moom lañ naan prêtre bu nekk ci église am mu ngi naan salu ahla hadha al a afihim ahadun min ahli al naan mbooloo mi laaj leen ah, ñi nga xam ne ñoo fekke foire bi tey est-ce que am na kenn ku fekke foire bi tey koo xam ne ci ahlul xarami mu ngi bokk ci waa makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman seydina talha ibn ubaydillah radiallahu anhu nee ma fekk maa nga foon ma ko ankay ah, nee na waa ji ne hal zahara ahmad mu ndax est-ce que ahmad feeñ na ci seen réew moo mële ci seen dëkk boo bële di alxaramul makki nee na ma ma nee na bi mu waxee loolu ndax feeñ na ahmad ma ne kuy ahmad man ahmad qaala ibnu abdillah ibni abdilmutalib hada shahru alladi yaxruju fiihi wa huwa axiru al anbiya wa maxrajuhu min alxaram wa muhaajarahu ila naxlin wa xarra wa sibaax fa iyaaka an tusbaqa ilayhi nee na ma ne ko mais kuy ahmad bi nga naan ndax feeñ na suñu réew suñu dëkk ba mu ne ko mooy ahmad doomi abdillah abdillah boobu di doomi abdul ndax kat weer wii ñu nekk mooy weer wi nga xam ne suñu téere yi ci lañu wan nañu ne ci weer wii ci lay feeñata mooy yonent bu mujj buy feeñ jamono alayhi salaatu wassalaam te fi muy génne min alxarami sa réew moomu yow fa nga jóge di alxaramul makki foofu la dëkk foofu lay feeñ te nag dina gàddaay te fa muy gàddaay day bari tàndarma nekk foo xam ne suuf la soo xam ne day bari xeer yu yooyu nga xam ne jant bee leen lakk ju tuuti ñuul yooyu dafay bari mu ne ko nag nee na waa ji ne ko prêtre bi na ko nag maa ngi lay mettre en garde iyyaka an tusbaqa ilayhi na nga def la tuuba bu kenn njëkk laa njëkk la koo gëm boo delloo nee na wax jooju fa waqaa fi bi fa xarajtu sarian xatta qadimtu makka nee na ma gaaw loolu prêtre bi wax daldi dugg sama xol bi ma téye ko nu mu gën ma arrêté la ma fa indi woon yépp daldi dellu màkk sama réew Euh, nee bi ma agsee ma daal di laajte ne mais est-ce que am na amul dara lu xew sama ginnaaw ñu ne ko ah kay Muhammadunil Amin de tanabba'a ñu ne ko Muhammadunil amiin ndax noonu lañ doon woowee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom ñoo ko tudde woon al Amin ñoom ñoo ko tudde woon ndax masuñoo gis nit ci kóolute akuk maandute ku meloon ni seydinaa muhammad aleyhi salaatu wassalaam ñoom ñoo ko tudde woon comme ni ñu ko gise woon seen lépp moom lañ ko doon dénk ko am looy bañ ñàkk ko looy bañ bëgg mu ñu dencal la ko tamu ñaw moom moo doon banque bi nga xam ne moo ginoon a wóor ci waa Makka waa ahlul haram ñu ne ko moom nag woote na nee na ab yonente la nag sa ginnaaw waqad tabi'ahu ibnu abi quxaafa sa mbokk mi nag di ibnu abi quxaafa wax naa lañoo bokk maam moom doomu baay seydna abu bakar doomu baay texlam la seydna talxami mu ne ko moom nag ah daal dina koy topp de nee na ci laa génne ba dikkal seydna abu bakrin mu yóbbu ma ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ma daldi tuub daldi koy nettali li nga xamante ne nii mooy li ma prêtre boobu waxoon moo tax moom kon ni ñu gise woon boo fàttale ko xaw na nag yàgg ci début ba ba ñuy gis ñi njëkk dugg ci lislaam xam nga tuddoon nañ ko mais dañ ne woon du ñu def tarjamaam léegi insha allah dañu doon bàyyi ba àgg ci ghazwatu uhudin walillahi alhamdu wal minna Ah, buur yàlla def nañu fekke yàlla na def ñu fekke li nga xam ne moo topp ci siiratu rasulillah ba nu muy jeex complètement alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu fekke tal ko ñi koy déglu ñépp tamit fekke tal ko jariñu ci kom ah, li nga xamante ne noonu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam bëgge ñu jariñu ci li nga xam ne mooy ak dundam allahumma amin wa ma dhalika ala allah bi aziz loolu loolu euh, euh, du jafe yàlla ud'uni astajib ko ñaan leen ma ma may leen nañ ko ko ñaan day may rek nañ ko ko ñaan mu may ñu ko insha allah gisoon nañu ci jamono jooju ko ne moo bokk ni kon ci ñu njëkk dugg ci lislaam bokk ci cinq ñi nga xam ne saxaaba yu mag yi nga xam ne ci loxo Seydina Abu Bakar lañ jaar daldi ñëw tuub si ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dugg ci lislaam Allah kon kooku noonu la dugge moom Seydina Talha ci lislaam nekkoon Makka gisoon nañu bi ñuy gis tarjama Seydina Abu Bakar niñ leen doon bugale temps yooyu moom ak Talha mi seen benn baay tax da leen doon boole doon leen bugal am na riwaayu al-Waaqidi imaam al bu tudd loolu même bu dee riwaay boobu wérul que ne da doon doon leen lakk ay ci kiiwu tàndarma leen ko teg ngir ñu génn ci lislaam mook Seydina Abu Bakar waaye ñu bañ mu gàddaay bokk ci ñi nga xam ne gàddaay nañu dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ah yonent bi salaatu wassalaam Ah, bi nga xam ne ci lay def politiku ah, mooy di bo di di di di di mbokkale di mbokkale ñi nga xam ne mooy saxaaba yi radiyallahu anhum ah, imaam az-Zubayr ibn Bakkaar raxmatullaahi alayhi nee na këne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi ko mbokkale woon ak seydina abu ayub al ansaari kon moom moo doon mbokkam te waxoon nañ la loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am nañu ne mbokkoo googu yonent bi aleyhi salaatu mbokkale googu njëkkoon na ko def màkka comme niñ ko gise woon ci boobale bañ ci àggee ak li ci seydil xaaji malik aleyhi ridwaanul malik indi woon bu dee màkka nag boobu da ne moom mu ngi ko mbokkale woon ba léegi imaam az-Zubayr ibn al al Zubayr ibn Bakkaar rahmatullaahi alayhi ci taarixu Dimashq téereem boobu taarixu Dimashq di euh, histoire Damas muy Damas téere bu mu def ci mo euh, ci histoire dëkk boobu bi mu fay nettali nee na yonent bi alayhi salaatu moom az-Zubayr ibn Bakkaar këne Makka yonent bi alayhi salaatu laata ñuy gàddaay moom ak az-Zubayr ibn al-Awwam la mbokkale woon waaye bi mu ñëwee Medina muy entre muhaajiruun ak lansaar yi mu daldi mbokkale entre Seydina Talha ak Seydina Abu Ayyub al-Ansaari radiyallahu anhuma bi nga xam ne nag ci la ghazwatu Badrin am bi ghazwatu Badrin amee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñu njëkkee génn doon dabi mu yónn ngi euh, ñu dabi caravane Seyna Abu Sufyan bi ñu daldi rëcc comme ni ñu ko gise woon caravane bi daldi rëcc ah léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañ ne dafa yónni woon ñoom bas bas ak ñooñu ngir ñu dem xoolal ko toppal bi ba buy imaam ibn Saad daal dinay wax ci at-Tabaqaat te tuddoon nañ ko jamono yooyu këne bokk na tamit ci ñi mu yónni woon moo doon Seydina Talha ibn Ubaydillah ak Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu taala wa ardaahuma ñoom it da leen a yónni woon yataxassasaani xabaral ngir ñoom it ñu topp di saytu mbiru caravane bi leen rëcc ci ale bi muy bu waa Makka bi buy retourner ñu gaaw wax ko information yi jox ko ko ba man leen a kar set fois-ci ñu bañ a rëcc imaam ibn Sa'd ca tabaqaat mu ne ñoom Seydina Talha ak Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ñoom bokk na ci ñu mu yónni woon ñoom ñu dem ba fi nga xam ne ci lañuy àgg bërëb buñ naan alxawra nekk ci yoonu entre Médina ak Sham ñu taxaw fa di xaar ngir bu ngiir mi bu caravane mi daal di daal ñu dem waxi ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waaye fa lañ nekk ba caravane bi romb leen laata ñuy agsi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñoom bas bas njëkk nañ ko koo wax moom mu génn ñoom ñu ñëw fekkuñu fa yonent bi aleyhi salaatu loolu moo tax moom Seydina Talha ibn Ubaydillah fekkewul li nga xamante ne nii mooy ghazwatu badrin waaye nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah da koo da koo considéré comme ni nga xamante ni comme ñi fekke Badr keroog moo tax bokkoon na ci ñi cité woon ne ñooñu fekkewuñ Badr mais yonent mi alayhi salaatu salaam dalee na jox seen part ci butin bi comme ñu ko fekke moom Seydina Talha ibn Ubaydillah ak Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ak ñoom Sa'd ibn Ubaada yooyu waxoon nañ ko ak Seydina Uthman ibn Affan Uthman moo tax ñu koy tudde naan dafa fekke Badar pas fekke en tant que participer ci xare bi mais li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon koy wàcce wàcce waayu ko fekke badar lépp lu waa badar am ci butin de guerre bés boobu daldi na koy euh, moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boole woon na ko ci moom seydina Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu wa arda ginnaaw ghazwatu badrin ghazwatu Uhud am ah, gisoon nañu ko ne ni mu yombe woon débi bi début bëccëg gi jullit ñi gañe waaye bi nga xam ne nag ci la ñooñu jóge seen place wàcc kuffaaru Quraysh ni tànc julli ñi ñiy daw jaar ci montagne ñiy jaar Médina ñi ëpp des ca biir am ku yuuxu ne rey na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam amuñu woon sikki sàkkane loolu xew na léegi ñuy xeex ngir défendre seen bopp seydina Talha ibn Ubaydillah radiyallahu taala anhu kaana mimman baqiya yi e, ma'a rasulillah bokkoon na ñi fa desoon ci terrain de guerre bi bi leen kuffaaru ni ndar keppe bokkoon na ña desoon foofu doon défendre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam an-Nasaa'i dafa solo di nettali loolu mune ne xadiis boo xam ne mu ngi ko jële ci seydina jaabir ibn abdillah radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma seydina jaabir mu ne lamma kaana yawma uhudin wa walla naasu kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi naahiyatin fi ithnay ashara rajulan minhum Talha fa adrakahumul mushrikuun Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Haramin radiyallahu anhumaa mu ne lammaa kaana yawmu Uhudin mu ne keroog gazwatu Uhud wala naas nit ñi dañoo daw mooy bi leen kuffaaru yi ni tàncee retourner situation bi di rey ci ñoom ñu bari nit ñi tasaaroo ñaar me jullit ñeeg ak yu yi même arme jullit ñu tàncaloo kenn xàmmeetul kenn ba ni ñu rey ku mel ni seydina alyamaan waalidu xudayfat ibn alyamaan comme niñ ko gise woon radiyallahu anhuma wa ardaahuma seydina jaabir ibn abdillah mu ne keroog walla naasu nit ñi dañoo daw wane mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa fi naahiyatin fi ithnay mu ne nag yonent salaam mu ngi newoon ci genn pegg moom ak douze personnes ci jullit ñi ñu desoon ak moom yi gisoon nañ ko bi ñuy tudd ñaata ñoo desoon ak ñoom ak yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne minhum Talha bokk na ci douze personnes yooyu resté woon malgré tout Talha ibn Ubaydillah ibn Uthman radiyallahu ta'ala mu ne fa adrakahumul mushrikuun yéefar yi di rey di dóor di rey ba agsi ci ñoom fa qaala nabi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne man lil qawm ana kan mooy tourner ci gaay to gaay yéeféer yii di ñëw ci ñun seydinaa talxa wax ko mbooloo moom di douze mu ne qaala talxa ana seydinaa talxa ne ko man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bàyyil ma retiré wu ci douze yi génn dabu kar waa Quraysh bala ñoo agsi xeex ak ñoom qaala nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko kama ant ne ko déedéet Talha yow desal fi nga nekk mooy bul génn di leen dab non di leen kar bala ñoo agsi déedéet qaala rajul kenn ci douze yooyu ne ana man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko kon yow fa qaatala xatta qutil waa ji song ko faaru Qurayshi ni xeex ba nuñ koy reye nee na yonent bi aleyhi salaatu xool fa idal mushrikuuna mu gis yéefér yi di gën jege ndax bii nii la mbir mi pëcc xoo bari ray yi bari jullit ñee ngi xeex ñi fat jot a des te ñoo ñi ëppoon mais jàppoon nañ na rey nañ yonent bi aleyhi salaatu salaam ñuy défendre seen bopp ngir ñu am shahada waaye sikki sàkkawuñu woon que ne faat nañ yonent bi aleyhi salaatu salaam ñii desoon ak moom ñu jël benn résolution bu ferme mooy ne on fera pour briser ceinture bi ñu wër gi ñu waa Quraysh wër il faut briser nag chaîne boobu ngir occuper montagne bi ndax buñ occuper wul montagne bi gars yi ñu jeexal fii nii ci xur wi nekk léegi bi ñuy dem ngir foncer foofu la gars yi nag ñëw am ñeneen ñu nekk seen ginnaaw yi fal tafata yonent bi alayhi salaatu summa bi ñu rayee ku njëkk ki mu gestu fa idal mushrikuuna yéeféer yi nekk ci ginnaaw di gën jege fa qaala man lahum yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ana kan mooy moo leen di song comme ku njëkk ki nim def léegi bi mu waxee loolu seydinaa Talha waxaat ne ana yaa rasuulallah ne man yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko kama anta desal fi nga nekk ba léegi am keneen ci waa lansaar yi ne muy kon léegi ñu des onze man kon bàyyil man ma dem yonent ma la saaf saaf ne ko demal waa ji dem xeex ba nuñ koy rey mu ne falam yazal kadhalika xatta baqiya ma'a nabii ma'a nabiyillaahi talxatu nee na noonu la deme gaay di dem par kenn kenn ñu leen di rey ba mu jeex ñàkk ba mu des Seydina Talha ak yonent fa qaala mu ne man lil qawm yonent bi aleyhi salaatu ne ana kan mooy songu ñii ñu topp qaala Talha Talha ne ana man fa qaatala Talhatu qitaalal ahada mu fa qaatala daldi xare xare onze personnes yi jiitu yépp ñu rey leen mu xeex lu toll ni ku ñoom ñépp leen dajaloon li xeex ak ñoom hatta quti'at asabi'u yéeféer yi dañoo xeex ba sonn ak waa ji waaye mënuñoo fexe ba rey ko comme niñ rey ñu njëkk ñi gaa yi daal di dog li nga xam ne mooy baaraam yi baaraamu loxo yi lañ dóor benn jaasi cas mu tas mu mu mu dagg bim daggee fa qaala xas xas Seydina Talha naan xas-xas façon waxin la ci bon mooy genre onomatopée la bu nit di wax comme bu mettee buñ la dóoree leen metti nga ne ay comme ñu mel noonu moom nag biñ ko ko dóoree yëf yi dagg mu ne xas-xas baaraam yi fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne ko law qulta bismillah la rafa'aka almalaaikatu wannaasu yanzuruun mu ne bi mu waxee lool waaw ci bërëb bi yéefar yéen ko tiim xare bee ñu metti ñu ngi rey kenn par kenn ba kii rekk a ci des teewul yonent bi alayhi salaatu di ci jàngale waaw almuallimul akbar bi gën màgg te gën màgg xam nga am na yenn situation yoo xam ne nit lu am am xam-xam boo ko ci du tal sax jàngale deegu ne jonn ñu bari ëpp ci nit ñi ak lu ñu am am xam-xam ni mooy ñu ëpp ci boroom xam-xam yi bu ñu toll woon foofu du ñu tal jàngale say noon tiim la kalaas yi dal bal yi dal mu leer ni mu dal kenn nga koy jàngal ci noonu te gaayaa gi ñëw di foncer ci yow mu ne ko law qulta bismillah mu ne talxa gis nga boo waxoon bismillah sa xas-xas gi xas-xas bi nga wax boo ne woon bismillah à sa place à la place de xas xas la rafa'atka al wat naa ne man yonent bi alayhi salaam konoonte kon malaaka yi ñoo la yëkkati wan naasu yanzurun moo lay yëkkati jëmale ci asamaan si kuffaaru Quraysin yi la doon yi la tijj yi nga doon xareel di la gis malaaka bi di la yéegal malaaka yi di la yéegal ci kaw lool loolu mooy mu ne loolu mooy eh, riwaaya sayyid imaam an-Nasaa'i bi raxmatullaahi alayhi moo tax imaam eh, abu usman an-nahdi doon wax loolu comme ni seydina mu'tamir ibn suleymaan jële woon ci baayam te xadiis bi nekk ci saxiixayni eh, moom mu ne lam yabqa ma'a rasulillah fi tilka al ayyaam allati kaana yuqaatilu biha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ghayru talhata wa sa'din an hadiithayhima muy riwaaye imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al xajjaaj raxmatullah alayhima looloo tax seydina abu usmaan an nahdi ne keroog Uhud bi yonent bi alayhi salaatu doon xare kuffaaru qurayshi bi mbir mi taree amul kenn ku fa des ak moom ku dul seydina talxa ak seydina saad ku nekk ci ay xadiisam yoo xam ne moom lañ ko jële ci ñoom lañ ko jële moom la imaam Seydina Abu Bakrin as-Siddiq di wax mu ne keroog a ghazwatu Uhud mu ne dama ñëw mooy bi pëccëxoo bi amee nee na bokk naa ci ñi njëkk a retrouver biñ nee rey nañ yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi julli ñi tasaaroo ñii di xeex fu ne ñii ñi ñi daw daw ñii des fa di xeex ngir sa sauver ak am shahada nee na man Seydina Abu Bakar bokk naa ñu njëkk a gis ñu njëkk bi loolu amee kafuyaal bi bokk naa ci ñu njëkk a ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na bi may ñëw maa ngi ñëw daldi gis gis koo xamante ne nii moo ma jiitu ci moom mu ngi nekk ci kanamu yonent bi alayhi salaatu di ko defaan nee na daf ma sori nag ma ne comme que newul nekkul man man Abu Bakr comme que man fa kun Talha yal na nga nekk Talha yow moo ma la ma gis fekk mu ngi ñëw di daw si agsi ci yonent bi alayhi salaatu nee na ma gis ku ma fa ku fa nekk ma ne yal na nekk talxa nee na mu ñëw fekk muy talxa mu ngi xaree xaree xare ba ñaari loxoom yi fekk dagg nañu ko waaye teewul mu continuer moom seydina talxa ibnu ubaydillah radiyallahu taala anhu wa ardaa ah moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bés boobu mu ne comme ni seydina Yunus ibn Bukayr daldi solo ci al mu jële ci az-Zubayr mu ne keroog yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom imaam az-Zubayr ibn al-Awwaam mu ne ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam hiina dhahaba ila as wa kaana qad zahara e, ba xadiis bi di nettali xadiis bi ba ne fa qaala awjaba Talha mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ko e, gis naa ko bi nga xam ne nag ci lañ fexe ba briser chaîne Quraysh bi mooy dañu song Quraysh wax naa ne mooy nit ñi dañ doon commencer di ñëwaat biñ yëgee ne ndekete yonent bi alayhi salaatu wassalaam génnul àddina ñuy ñëwaat ba fexe song Quraysh fi ñu nekkoon seen digganteeg montagne bi brisé ko yonent bi alei salaatu salaam léegi ñuy fexe yéeg ci kaw montagne bi nee na maa ngi gi dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naan aw jabal yow ma talxa naan talxa de mooy ne li ko waroon yépp def na ko mooy ne ak dundam ak dundam ba bés boobu rek mooy ak dundam li tax yàlla bind ko talxa bés boobu aw jaba talxa li ko li nga xam ne moom moo warlu digganteem ak boroomam ak ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam lépp xaw ma kande waaye talxa matal na ko aw jaba talxa la moom mu ne xiina sanaa yawma Uhud ma sanaa Seydina Zubayr ne ba mu jëfee keroog Uhud ghazwat Uhud li nga xam ne moom la jëf mu dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan naan ghaz naan eh, awjaba Talha ah loolu imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi solo na ko na ko noon imaam Abu Ya'la ñu jaar ci yoonu Muhammad ibn Isaaq mu ne haddathani Yahya ibn Abbad ibn Abdillah ibn Zubayr an abiihi an Abdillah ibn Zubayr an az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anil jamii' Allah ah moo tax keroog Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi nga xam ne ci lay yéeg ci kaw montagne bi noonu pour yéeg ci kaw xeer wi Seydina Talha bi ñu agsee ginnaawam dafa dafa ginnaawam la def échelle pour yonent bi alayhi salaatu yéeg ci ngir mën a yéeg ci kaw waaw kon kaana min ñi nga xam ne ñooy jàmbaari Uhud défendre yonent bi alayhi salaatu ba ñu dagg baaraam yi moom rekk dafa fa desoon mujj gi ñu agsi mu daldi def ginnaawam biñ agsee ci montagne mu ginnaawam la def échelle pour yonent bi alayhi salaatu wassalaam man ci escalader pour yéeg ci kaw moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne awjaba Talha waaw keroog recevoir na li doom ji wax di Aïsha di doomi Talha mu ne juriha abuna yawma Uhud arba'an wa ishrina arba'an wa ishri ahadu arba'an wa ishrina jiraaha ay plaies jot na ko keroog mu ne waqaa minha fi ra'sihi shajja murabbaa bopp toj nañ ko ba mbir mi mel ni lu nekk lu kaare wa quti'a nasaa ki veenam daal dagg wa shullat usbaa baaraamam yi ñu daal koy dagg mu ne wa kaana saa'irul jiraahi fi jasadi nee na li ëppoon nag ci ay ay ay ay ay ay blessure am keroog ci yaram bi la newoon loolu imaam ibn Saad rahmatullah moo ko solo ba pare mu tekki ne mujj gi dafa mujjoon teg yonent bi alayhi salaatu salaam ci ginnaawam jàkkaarloo ko faaru Qurayshi yi mu féeti ko ginnaaw di xeex ak ñoom di arrière ba ni ñuy agsee ci kiiwu montagne bi mu daal di koy defal loolu def li nga xam ne mooy euh, ndigg ginnaawam la ko defal échelle kon keroog noonu la def Uhud radiyallahu taala anhu wa ardaa ah, bi nga xam ne nag ci la fekk na nag xare yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi ci des moom Seydina Talha li nga xam ne nag ci la yonent bi alayhi salaatu génne euh, àddina ñu fal seydina abu bakrin radiyallahu anhu a euh, seydina omar ibn da koo gis benn jour da ko gis benn jour euh, mu nekk koo xam ne gis mu mel ni ku triste mel ni koo xam ne dafa poussière triste toppatoowul yooyu yépp mel boo ko xoolee rek xam ne kii nekku fi Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne ko euh, mais euh, maalaka yaa aba fulaan ne ko lan moo la dal yow doomi diw mooy Talxa doon wax yow bàyyi diw la'allaka sa'atka imratu ibn ammika ya aba fulaan ne ko amaana de fal gi ñu fal Seydina Abu Bakar mu nekk xalifa yonent bi alayhi salaatu wassalaam neexu la mooy pour daqal ko lor ndax ku yor ku fi wutu xalifa nekk xalifa yonent bi alayhi salaatu wassalaam jamono yooyu jalousie yi dina bari contre yow mu ne ko mbaadu liñ ko li ñu fal sa doomu baay tex bi liñ ko jiital mu jiite jullit ñi moo la neexul moom nga bëggul mu ne ko laa mu ne ko Umar déedéet du lool de illaa anni sami'tu rasul min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lu dul ne man dama dégg li ma tax ma triste ni mooy dama dégg ci yonent mi alayhi salaatu salaam benn xadiis maa mana'ani an as'alahu anhu illa al qudra illa al li tax ma triste depuis boobu ku ma gis gis ko sama xar kanam bi mooy ne du ne li ñu fal sama doomu bayteex bi moo ma neexul déedéet am na ci beneen riwaay mu ne ma'aadallah même bu dee ne boobu wérul muy mu mujaalit te mu mujaalit da'if mu jëla ko ci ash yi boobu noonu wérul ah, waaye ah, contenu bi niroo na bii ah mu ne mu ne ko déedéet ndax li ma melloo ni mooy dama dégg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn xadiis boo xam ne dara terewul woon ma laaj ko ko lu dul am possibilité laaj ko ko ba ni ko yàlla di muy génne àddina taw laaju ma ko laaj boobu looloo tax nag ma triste mu ne sami'tuhu yaqulu ndax damaa dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di wax naan inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'inda 'abdun 'inda illa ashraqa lahu ushriqa lahu wa nuffisa wa Allahu 'anhu kurbatahu mu ne man nag xadis boobu kaay ma wax la yow Seydina Omar li li xadis boobu ma déggoon te aw ma woon possibilité laaj ko Yonent bi alayhi salaatu salaam ba ni muy génn àddina mooy dama koo dégg mu ne amul naan man de Yonent bi alayhi salaatu salaam xam naa kàddu goo xam ne benn jaam du ko wax buy génn àddina lu dul ne dinañ leeral dinañ leeral li nga xam ne mooy xar kanamam buur yàlla dina leeral jëmmam wa nafasallaahu anhu kurbata te buur yàlla problème yi nga xam ne moom la nar am de à partir de bés boobu buy génn àddina ak bu génnee àddina alaaxira gëm jëm problème yam fa nar a am yépp buur yàlla dina ko dina ko ko protéger contre ba loolu du ko dal waaw am na ci beneen riwaaya bii mooy riwaaya imaam Ahmad ibn Hanbal ta imaam al-Hakim soloo na ko daal di koy wéral imaam az ànd ceeg moom. Kanta buñ jëlee riwaaya bu da'if biñ la waxoon muy bu Mujaalid bi te imaam Ibn Hibbaan eh, koy solo boobu dane inni yonent mi alayhi salaatu wa salaam la a'lamu kalimatan la yaquluhu abdun inda mawti illaa kaanat li saxiifatih wa inna jasadahu wa ruuxahu la yajidaani lahaa ne man li dégg man Seydina Omar li mel loo nii mooy dégg yonent naan man de xam naa kàddu goo xam ne kenn du ko wax buy génn àddina illaa kaanat lahu nuuran li saxiifati dina nekk leer ngir ay téere jëfam day leeral kàddu goog day leeral téere jëfam lu ci lëndëmoon ci ñaawteef benn kàddu googu da koy leeral waa mu ne wa inna jasadahu wa ruuxahu la yajidaani laha rawxan inda al mawt te kooram ak ruuxam son corps et son dinañu trouver nooflaay bu rëy buy génn àddina du nekk koo xam ne muy génn àddina ci perturbation lay ne déedéet léegi bi mu waxee xadiis boobu Seydina Umar ibn al-Khattab ne ne ko inni la a'lamu ma ne ko Talha man xam naa inni man Umar dëgg dëgg man Umar la a'lamu xam naa ma hi kàddu googu noonu nga fàtte nga dégg yonent ma lay saab saab di wax amoo woon possibilité laaj ko ko ba ni ko yàllay jële man Umar xam naa ko man Omar xam naa ko laa <laughs> mu ne Seydina Omar wama hiya mu ne ko waa kàddu googu moom mooy ban kàddu googu mooy ban am na ci beneen riwaay da ne fa lillaahi alhamdu fana hiya ne a ah, fa lillaahi alhamdu mbooleem cant yi suñu boroom waay waaye Omar fama hiya kon ba kàddu googu nga ne xam nga ko mooy ban la Seyna ne ko radiyallahu anhu ci riwaay imaam Ahmad bi ak bu imaam alxaakim bi mu ne ko taalam taalam kalimatan a'zamu min kalimati min kalimatin amara biha ammahu 'inda al-mawt laa ilaha illa mu ne ko est-ce que Seydina Omar ko est-ce que xam nga kàddu goo xam ne moo gën a màgg ci yàlla que kàddu gi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam digaloon doon wax bàyyi xam bi de Abu Taalib ba muy génn àddina naan ko wax ko est-ce que xam nga kàddu gu gën a rëy googu mooy laa ilaha illa laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa ku dul buur yàlla ne ko kàddu googu la nag kàddu googu moom la qaala talxa ne ko sadaqta hiya wallah ne ko Seydina Omar wax ko lool mën na ko wax wax nga dëgg kàddu googu la wat naa ko ci yàlla ah waay kon bokk waaw waaye ñun kon laa ilaha illa bi nga xam ne ñun dañu foog ne ah laa ilaha illa nga gis ni ñu ko ni ñu ko jàppelu woyof laa ilaha illa loolu xanaa xamoo ne kàddu googu biha qaamati samawatu wal ard ci la asamaan ak suuf ci la suñu boroom sampe asamaan ak suuf taxawal miizaan taxawal yawmal qiyaam taxawal miizaan taxawal mashaahid ya fay am taxawal janna ak xam nga motóoru loolu mooy kalimatu laa ilaha illa loolu laa amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla mu ne ko sadaqata wax nga dëgg yow omar hiya wallah waay kàddu googu la wallahi hiya moom la waay waay kàddu googu la seydina omar fa lillaahi alhamd yal na buur waay waay cant yépp mu ngi ñu ngi koy delloo ci buur yàlla ngi gis ni ñu xëre woon ci lu baax yooyu ñuy gis nga sikkar yi ñuy yi ñuy ñàkkal fayda kalimatu laa ilaha illa allah xoolal li yonente mi alayhi salaatu wa salaam wax wax naa la xadis bu bu wéral la imam ahmad solo na ko imaam alxaakim wéral ko imaam az-Zahabi ne wax na dëgg xaakim wéral imaam alxaakim wéral ju ngi ko wéral noonu la yaa subhaanallah kàddu googu nga wax ko mu nekk leer ngir sa jëmm ah problème boo nar a am booy sukuraat booy génn àddina ak li xew après yooyu yépp pour yàlla dindil la ko ci kalimatu laa ilaha illa moom nag seydna Talha ibn Ubaydillah ah nga xam ne ci la Seydina Umar ibn al-Khattab ne xalifa bi muy génn àddina fo bokk na ci mbooloo mi nga xam ne moom la tànnoon ne xilaafa gi du génn ci ñii mooy ñi nga war a wuutu moom Seydina Umar mooy mënula génn ci mbooloo mii bokkoon na ci moom Seydina Talhat ibn Ubaydillah muy huit yooyu nga xam ne ñoo jiitu ci lislaam euh, moom ci la woon comme niñ ko gise waaye bokk na ci sept personnes yi nga xam ne ñooy asxaabu shura yooyu Seydina Omar woon du génn ci yooyu moom nii ci la woon waaye nag noonu la ma sa mel tamit ci ñàkk caa ñàkk ci ñaan comme saxaaba yi radiyallahu anhu kii dafa ñëw ne dafa am benn waay bu ñëw euh, comme li nga xam ne noonu la ko imaam at-Tirmidhi solo ci euh, xadiis boo xam ne imaam al-Hafiz ibn Hajar nee na ci al-Fath que ne sanadam bu xasan la góor ña fa ne góor ñu wér la Euh, dafa am benn waay bu ñëw ci Seydina Talha ibn Ubaydillah ne ko ara'ayta hadha al-yamani huwa a'lamu bi hadithi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam minkum ya'ni Aba Hurayra nasma'u minhu ashya'a la nasma'uha minkum benn waay dafa ñëw mën na nekk nag que ne moom intention am lu baax lool mais mën na nekk tamit que ne intention am baaxuloon allahu alam dafa ñëw ci Seydina Talha ibn Ubaydillah ne ko mais yéen ara aytaka mais mais Talha yow ak ni nga yàggee yonente mi alayhi bokk ci ñi ko njëkk gëm mag ñëw Medina nekk ak moom xare ak moom li nga def yépp Uhud ak yeneen yi mais yéen ndax yow gisuloo yow talxa yamanit bii mooy kiy dëkk yaman muy ab seyna Abu Hurayra la ci jublu woon ndax kaana min daws ndax moom alamu bi xadiisi rasulillahi minkum may moom may moom moo leen gën a xam yéen yéen saxaaba yu mag yi yéen ku mel ni yow talxa moom moo leen gën a xam xadiis yonente mi aleyi salaatu salaam yow seetlu woolool ndax ñun dañuy dégg ci moom ay mbir yoo xam ne ñun duñu ko dégg ci yéen ngeen koy wax léegi lan mooy tontoom mu tontuwaa ji ne ko euh, ama an qad sami'a min rasulillahi ma lam nasma' fala ashukku wa sa ukhbiruk mu ne waa loolu nga ma laaj déglul ma tontu la kënee moom Abu Hurayra mi ngay wax de radiyallahu anhu dégg na ci yonent mi alayhi salaatu loo xam ne ñun ñii ko njëkk ci lislaam gën a yàgg ak yonent mi alayhi salaatu dégguñu ko falaa ashukk mooy falaa ashukk fii awma lu ma ciy sikki sàkka këne moom dégg na loo xamante ne ñun dégguñu ko Allah Allah ya subhaanallah alhamdulillah sikki sàkkaw ma këne moom même bu dee moom mujj ñëw këne dégg na loo xam ne ñun saxaaba yi fi njëkk dégguñu ko mu ne waa ji nag wasa uxbiruka dinaa la xabaar nag wax la loolu pour pourquoi affaire yi demee noonu mu ne inna kunna ahla buyutin wa kunna innama na'ti rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ghudwatan mu ne ndax ñun dañu nekkoon ñoo xam ne ay boroom yi ay père de famille lañu ñun jamono yeneen bi alayhi dañu yoroon suñuy njaboot ba pare ñun dañ doon dikkal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñun ngoon yi ak suba yi suba yi ak ngoon yi lañ ko doon dikkal ne doonuñ woon nekk ak moom journée bi yépp ndax dañoo am suñuy njaboot te lool loo ciy dégg dañ leen di toppatoo di uti famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur dox leen ci suuf si kër këri leen ngir am loo xam ne moom ngeen di dunde moom ngeen du yore seeni njaboot lool la mu ne état donné que ñun nag dañoo amoon ay famille yoo xam ne dañ leen a waroon a yor looloo tax doonu ñoo nekk ci yonent bi alayhi salaatu salaam lu dul suba yi ak ngoon yi mu ne wa kaana miskinan la maala la kanta Seydina Abu Hurayra mi ngay mën naan ndax lu tax moom doo dégg yéen lan moo tax muy wax xadiisu ngeen xamul moo leen gën a xam waxu xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne moom nag dafa nekkoon koo xam ne amul woon amul woon alal innama huwa ala baadi rasulillah mooy amul woon soxna amul woon alal lenn rekk ko yitteeloon moom foo ko masoon a fekk mu ngi woon ci buntu kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam di xaar mu génn ba mu ànd ak moom lépp lu muy jàngale mu dégg ko waay waay waay kon kay xam nga ne kooku fala ashukku annahu qad sami'a ma lam nasma waay waay xam nga ne kon kooku man duma si ci sàkk këne moom ku mel noonu mais dina dégg loo xam ne man duma ko dégg loolu la xoolal xoolal rek léegi léegi way iñaan yi ci suñu doomi jamono li ñuy def ñoom buñ nekkub sëriñ duñu nangu ne keneen mën na leen a ëpp lu mu jële ci sëriñ bi même bu dee ne loolu réalité la ñu bëgg koo nii ay di remettre en cause yi muy wax lu mu wax ne sëriñ bee ko wax ñuy remettre en ay waxam takat ki koy remettre en defu ko lu dul soxor ak bëgg foog ne bu bu kooku feeñee moom day day dañ koy suul moom day nëbbu ba mooy tax yi kooku di wax mu koy nii naan déedéet waaye kooku day waxal boppam rekk kooku li muy wax masu ko dégg fenn yi muy woote yépp moo da koy woote woo rek fenn la ko sëriñ bi waxul te waxu ko ngir wax dëgg de mais day gis ne bu kooku feeñee moom mu suulu ndax iñaan xoolul ne yow dëgg ji l'essentiel na génn fu mu génn ci man ak mu génn ci keneen c'est du pareil au même l'essentiel mooy na wér rek bu wéree rek doy na ñoom duñ ci xolloo xoolal saxaaba yi Seydina Talha ne mooy fee la lan nga bëgg ku mel nii koo xam ne man ñun suba gi ak ngoon gi rek lañ doon dikkale naan ci maraîchage sam suba gi ñu ñëw nekk fa tuuti dem ngoon gi buñ paree suñu liggéey ay geew ak yooyu timis ñu ñëw heure balaa heure u géew ak ay u timis ñu ñëw ak yonent mi alayhi nekk moom tuuti dem waa ki nga xam ne moom diggante loolu ak avant loolu fi nga koy fekk kay nga dem di liggéey mu nekk ak sëriñ bi kay nekk ak yonent mi alayhi wax dëgg yàlla kay kooku kon man talxa man sikki sàkkaw ma ne moom dégg na lu ma déggul nag il faut être rek réaliste ñu bari nag mënuñu lii da ngay gis koo xam ne ko sëriñ ay 30 ans mu am jamono joo xam ne ndax jamono jooju moom yenn yi tegul woon ci kawam cinq ans foo gis sëriñ bi ñooy ànd mais mu am soxna wala am yeneen yu muy yitte amat manatu ko am keneen ku fa nekk mu yor ci sëriñ ba di fa nekke comme moom nam fa nekk woon nga commencé gis muy mere kooku bu ñuy wax waa ji wu ñuy wax ci waa wu wax sax nga gis ko mu commencé mer kooku kooku bëggul lu dul wone boppam ak ak réyal boppam bëgg a feeñ waaye kooku xam nga ne li sëriñ bi jàngale taxu koo jóg seydinaa talha ibnu ubaydillah mu ne waaji kon nag fala ashukku kii amul woon dara li ko préoccupé woon innama huwa dëgg-dëgg foo ko masoon a fekk mu ngi ci buntu kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nag sikki sa kaw ma këne dégg na ci yonent bi alayhi salaam loo xam ne ñun dégguñu ko ba pare mu ne waa ji yow waa ji ko doon wax loolu wa hal tajidu ahadan fii xayr yaqulu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ma lam ne waa ji est ginnaaw bi ma la waxee lii est-ce que yow trouvé nga benn nit boo xam ne moom wax na ko lim gëm ba pare mooy ne man Abu Hurayra li ngay wax waa naan al yi kooku li naan li muy nettali te luñ ko nettali c'est normal c'est normal ndax fa la doon ne ñun doonuñu fa ne waaye waaye c'est normal man awma ci sikki sàkka man Talha ne dégg na lu ci yonent mi saa saa lu bari loo xam ne ñun dégguñu ko ba pare mu ne waa ji yow est-ce que trouvé nga benn nit koo xam ne am na yiiw ci moom mas ngaa gis ku am koo xam ne yiiw a ngi ànd ak moom fekk muy waxal yonent mi alayhi salaatu salaam lu dul loolu mooy ne xam nga ne Abu Hurayra mi ngay wax sa sori ci sikki sàkka yow ma gis nit koo xam ne mu ngeeg yiiw mu ngi ànd ak di waxal yonent mi alayhi salaatu salaam lu dul noonu foo fekk kuy expliquer di créer ay wax naan yonent mi alayhi salaatu salaam nee na ak lu yéeree nu ñu ko daamine daamine xamal ne kooku àndul ak yiw minal maw minal maw minal ci créekat yi nga xam ne ñooñu mbugal mu tar mu ngi leen di xaar ndax li yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ne képp koo xamante nii danga maa waxal kàccal ma tey ko te bi nga koy wax mu leer na li waxuma ko yaa ko créé ne maa ko wax kooku na préparer chaise bi nga xam ne fa lay toog fa lay placé wu fi nga xamante ni mooy safara ëllëg waaw kon gis nga noonu la meloon moom bokk na nag ci ngëneelam yi moom Seydina Talha radiyallahu anhu xadiis bi nekk ci saxiixu imaamul Buxaari eh, imaam Muslim rahmatullah alayhi ta seyna abu hurayra daal di koy solo mu ne kaana ala mu ne yonent bi aleyhi salaatu sa dafa mas a nekk ci xiraa muy xaaru xiraa mooy ci kaw montagne boobu nekk mag mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ñu ne woon ci montagne bi wa abu bakrin ak bakr wa umaru ak seyna umar wa usmaanu ak seyna usmaan wa aliyun ak seydna ali wa talxatu ak talxatu ibn ubaydillah wa zubayr zubayr ibn al-awwam nee ñooñu ñoon masa nekk nekk ci kaw xiraa ànd ak ñoom mu ne fa taxarakati soxra montagne bi daal di jékki yëngatu muy montagne xiraa yonent bi ngi ci kaw seydna abu bakar seydna omar uthman ali talha zubayr mu yëngatu yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ak montagne bi ne ko ihda ne ko ihda ihda fama aleyka illa aw siddiqun aw shahid ne ko dalal ihda dalal yow montagne xiraa lu tax may ngay yëngatu fama nekkul ci sa kaw illaa nabi lu dul ab yonent di man ab yonent moo nekk ci sa kaw aw siddiq mooy wa aw bi fii tekkiwul walla déedéet mooy ak siddiq di kan siddiqul umma seydna abu bakrin radiyallahu an aw shahid ak ñoo xam ne ay shahid lañ moo tax xoolal yaa subhaanallah gis nga ñi ci des xoolal ñi ci des ñi ci des ñim ne shahid seydna umar seydna uthman Seydina Ali Seydina Talha Seydina Zubayr ñoom ñépp dañ leen a faat ñoom ñépp dañ leen a faat ñu nekk shuhada Allah Allah xoola daneeg montagne bi dalal ndax newul ci sa kaw lu dul ab yonent ak koo xam ne siddiq la muy Abu Bakr radiyallahu anhu Seydina Abu Bakr ak koo xam ne shahid la mooy at ñoo xam ne ku ci nekk ci ñoom shahid la Seydina Omar gis nañ ni ñu ko faati al-Ijli boobu moo ko rey mooy waajooju gaayooyu waajooju booy boobu jóge woon ca pays perse ya comme ni ñu gise woon ci tarjamaam Seydina Ousmane comme niñ koy gise moom it dañ koo rey fekk muy jàngal sëy Seydina Ali gisoon nañ tarjamaam gaa yi moo ko dóor jaasi waaye Seydina Talha dinañ ko gis léegi moom it na ko noonu dañ koo faat Seydina Zubayr gisoon nañ ko moom dañ koo faat kon shahid yonent bi alayhi salaatu salaam seedeel ko loolu te boobu ñu ngi woon ci kaw montagne bi keroog di gaaru wax naa la ne imaam Muslim moo ko soloo na ko noonu imaam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawratan at-Tirmidhi bokk na tamit ci ngëneelu seydinaa Talha ibn Ubaydillah radiyallahu taala anhu li nga xam ne mooy xadiis bi nga xam ne ah sanadam ah dafa am li nga xam ne mooy wérul waaye sanad yi wax yooyu bari na riwaay yi koy wax bari na boo boolee yépp day nekk xadis yoo xamante ne nii du weesu xasan këne euh, dafa am benn euh, kaw-kaw boo xam ne dafa mës ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëw foofu euh, riwaaye bii nag ma ci wax nii imaam at-Tirmidhi moo ko solo te dane xasanun gharib na ko noon imaam na ko ci al-Kabir yeneen riwaaya yi am na yeneen yoo xamante ne ñuy wax yu mel noonu yoo xam ne seen sanad dafa da'if ah, comme ni nga ne noonu la ko imaam al-Haythami waxe ah, ak imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi dayifal kenn koo xam ne ñenn ñu nekk ci càllale bi waaye bu imaam euh, Abu Isa bi di Seydina euh, at-Tirmidhi rahmatullah alayhi boobu xasanun gharib la imaam at-Tirmidhi wax mooy bu xasan la bu baax la waaye gharib dafa tumuranke mooy woo xam ne ci wenn yoon la jaar wala ñaar kii ne wa qul gharibu ma rawa raawin ahad gharib mooy loo xam ne kenn ko indi wala ñaar kii ne imaam at-Tirmidhi rahmatullah mu daldi solo ci benn doomu di Isa ak Muusa ñoom ñaar ñëpp doomi Seydina Talha ibn Ubaydillah ñoom ñaar ñëpp ñu jële ci seen baay ñu ne dafa benn kaw bu ñëw Medina mooy kaw kaw yi lay dañuy jóge ci àll bi ñëw mi Medina comme ni muy xewe rek suñu réewu taax yi dangay jekki ay kaw kaw ñëw fa di fa dox seeni soxla nee na bi bi kaw kaw bi ñëwee nag saxaaba yi radiyallahu anhum ya woon foofu ne ko ne comme que ñoom ñemewuñu woon euh, di laaj yonent bi alayhi salaatu salaam yenn laaj yi ginnaaw ba mu leen bu leen bari ay laaj comme ni ni waa banu Israël bari la woon ay laaj ba mu doon wax comme nañ gisoon ca ajja zaruni bàyyi leen maag li ma leen bàyyil am li nga xam ne moo alak ñi leen fi jiitoon xadiis boobu mu ngi ci sax imaam muslim imaam abu hurayra moo ko solo rahmatullahi radiyallahu anil jamii këne li alakoon ñi leen jiitu mooy bari yuñ doon laaj bokk na ci bari yuñ doon laaj seeni yonent alayhi salaatu wassalaam luñ lu ñëw rek ñu laaj bàyyi leen maag li ma leen bàyyee looloo taxoon nag ñoom ñu doon moytu di laaj yonent bi alayhi salaatu salaam laaj yu bari léegi kaw-kaw yi nag comme li Seydina Anas wax ne dañ doon yàkkamti nag benn kaw-kaw jóge fële ñëw ba ñu laaj ko ne ko laajal yonent bi alayhi salaatu salaam lii comme que ñoom yooyu ñoom moom xamuñ ci yooyu ñoom dañuy ñëw kaw-kaw yi moom bu dee ñu soxla lañuy ñëw laaj ñoom nag neen dañ doon kontaan bu kenn koo xam ne kaw-kaw bu fa ñëwoon léegi bëggoon a laaj yenn yi dañ koy wax moom laaj ko léegi nag léegi comme que ñoom doonuñ woon ñeme di laaj yonent mi alayhi saam salaam yenn yi tout le temps euh, lan moo taxoon dañ ko mooy liñ la wax sànq ak tamit wegeel gu mag giñ ko kii woon ak hayba gu mag gi ànd ak yonent mi alayhi salaatu salaam muy téyu géej yooyu léegi nag euh, ñu laaj ne ne ne kaw kaw bi ne ko xoolal alxuraankat day wax mi euh, minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa aahadu llaaha alayhi fa minhum man qadaa nahba wa minhum man yantadiru wa ma baddalu tabdiila aaya boobu gisoon nañ ko keroog bi ñuy gis tarjama seydina anas ibn nadr ibn damdam radiyallahu taala anhu wa arda léegi euh, ñu ne nag léegi ñu ne kaw kaw bi léegi dañuy dañu yow ni ngay def demal ci yonent mi alayhi nga laaj ko am man qadaa nahba ana kan mooy ki nga xam ne moom li ko waroon yépp pacte bi mu jëloon digganteem ak boroomam moom lépp wàccoo na ko matal na ko mission presque accomplie kooku mooy kan la demal nga laajal ñu ko yonent bi alei saatu salaam moo kaw kaw bii daal di ñëw ne yonent bi alei saatu salaam euh, euh, euh, man alladhi qada nahba ana kan mooy ki nga xamante ne nii moom moom moo def li ko li gàllu woon ci loos pacte bi mu jëloon ak boroomam yépp matal na ko mooy kan yone fa arada anhu yonent mi alei salatu salaam moo tontuwu ko tontuwu ko mais kaw kaw bi insisté waat ne ko waaye yonent mi alei salatu salaam kan mooy maanaa kan mooy ki ki ki ki wàccoo ak li li li lim diggoon ak boroomam lépp yonent fa arada anhu mu daal di koy du mooy wuyu ko Seydina Talha nee na thumma inni tala'tu min baabil masjid wa alayya siyaabun xudrun nee na bi bi mbir mi demee noonu kaw kaw bi laaj na deux fois yonent mi alayhi salaatu wa salaam euh, tontuwu ko nee na ci noonu rek ma daal di génn ma daal di dugg si ci jàkka ji fekk ci jàkka ji lañ newoon ma ma ñëw rek di dugg si ci buntu jàkka ji fekk ñoom ñu ngi ci biir kaw kaw bi yonent mi alayhi salaatu wa ak ñi ko yónni kaw kaw bi saxaaba yi toog ci wetam nag di ko xool di di déglu laaj bi tontu bi neena ci noonu rek man ci laa ci laa feeñe génn agsi ci buntu jàkka ji di dugg si mu ne tamaa ngi soloon yére yoo xam ne yére yu vert la nee na famaara aani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xaala nee na yonent bi alei sat salaam damaa gis rek may dugg si ci jàkka ji mu ne ayna saailu amman qada nahba ana ki doon laaj sànq mu ne ana ki ma doon laaj sànk naan kan moo matal pactam ak ci kanamu boroomam kan moo matal li ko war yépp ci kanamu boroomam ku doon laaj laaj boobu léegi mu ne qaala al arabiyu ana kaw kaw bi ne man la yow yonent bi alayhi salaatu salaam man maa la ko doon laaj qaala yonent bi alayhi salaam ne ko hada mimman qada nahba Allah yonent gis nga kee di dugg si ci jàkka ji muy Seydina Talha gis nga kee mu ne ko waaw mu ne ko huwa hada mimman qada nahba kii de bokk na ñi nga doon laaj kii nii ki kii kii kii <laughs> kii di dugg si moo doon kan Talha ibn Ubaydillah kon huwa mimman qada nahba Allah Allah Allah hmm? moo tax am na ci beneen riwaaya dane talxatu mimman qada nahba yonent mi alei saatu salaam dane talxa de bokk na ci ñooñu waaw li leen waroon seen digganteem boroom lépp def na ko noonu nag la tabee woon tamit noonu la tabee woon moom Seydina Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu moo tax dafa am benn alal ju bari ju ko mës a dikkal alal ju baree baree bari waxoon naa la bokkoon na ci commerçant yu yu yu siiw yu Quraysh même avant révélation bi di ñëw eh, alal ju bari du ko dikkal jóge Hadramaut Hadramaut benn dëkk la bu ne woon Yaman mu nga fa ba léegi boo tapee ci net bi Hadramawt dinañ la ko wan foofale ci bilaadul Yemen mu toog guddi gi nelaw euh, soxnaam ne ko mais soxnaam ne ko mais yow ne ko lan moo la dal mu ne ko daal gis nga guddi gi yépp alal ci ma dikkal ko lew domm moom laay xalaat moom laay laay xalaat mu ne nee na ma ne ko waa lan nga xalaat ma lan mooy xalaatu benn nit ci boroomam fanaan ak alal ju toll nii ci këram ndaw si ne ko soxna si ne ko ah ne ko sa sa mbokk yi nga koy séddale ko sa xarit yi boo xëyee jox leen ci alal ji lu bari alal ji séddale ko sa mbokk yi muhaajiruuna ak ansaar yi mu daal di xëy daal di woote ne ndaw si yow daal raximakallah yow buur na yal na la buur yàlla yërëm yow daal innaki muwaffaqa bint muwaffaq yow ku yàlla dëppale nga te sa di doomu ku yàlla dëppale ndaw soos moo doon Umm Kalthum bint Abi Bakrin Siddiq muy abu umm kalthum nekkoon doomu seydina abu bakr as-siddiq nekkoon sëru sayyidatu aïsha moom seydina talha ibn ubaydillah moo ko doon moo ko doon denc moo tax mu ne ko yaw yow daal ku yàlla dëppale nga doomu ku yàlla dëppale nga muy seydina abu bakar yàlla na la yàlla yërëm mu daal di jóg suba jot mu daldi jël affaire yi jël alal jooju jël dem séddale ko ci muhajiruna lansaar yi jël ci lu bari daldi jox Seydina Ali ibn Abi Taalib waaw di joxe ba ndaw si ne ko mais yaa Abaa Muhammad looloon tàkkantala ne ko mbaa bàyyil nga ñu ci alal ji dara a ah, mu ne ko foo newoon ba may séddale ba léegi xoolal li des nga daal di koy jël la des ñu daal di koy jël téye ko seen kër waaw noonu mu tabe woon noonu la benn kii ñëw benn kaw kaw daf ko dikkal euh, ne ko di ko di ko di ko ñaan ngir mu dimbali ko ci alal ne ko nag maa ngi lay ñaan jaare ko ci mbokkoo gu ñu bokkoo ñoom ah Seydina Talha ne ko de man de askan wi nga ma ñaan jaare ko ci de amul kenn ku ma masa ñaan jaare ko ci kon nag ah am naa suuf soo xam ne de Seydina Usmaan de moo ma ko jox suuf la soo xam ne valeur mi'atu alf la mooy cent mille ci wàllu diinaar lu pari kon nag comme que nag ñaan jaare ko ne ndax mbokk gi dox sama diggante yow ma dimbali la te yàlla tax jëlal suuf soosu jox naa la ko ne ko nag boo bëggee ma demaat ci Seydina Usmaan daal di koy jaay moom mii xalifa bi ma ko joxoon ma jaay ko suuf soosu jël alal ji jox la ko wala rek ma bàyyi la ak suuf soosu léegi ma dem ci moom ne ko suuf soosu yow yaa ko moom léegi waa ji ne ko man kii bi laa soxla mooy alal ji laa soxla mu dem ci Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu daal di koy jaay jaay suuf soosu jël alal ji daal di koy jox kaw kaw boobu laa moom nag jamono bi nga xamante ne ci lañuy eh, ci la fitna yi amoon jamonoy Seydina Usmaan ci fin bi ba nit ñi ñëw ñi jóge Misra Égypte ñuy jóge Iraq jóge fu nekk ne dañuy ñëw ngir destituer ko ba niñ ko jamono jooj ñu ko encercler Seydina Talha ibn Ubaydillah moom affaire yi da cee xawoon retiré léegi nag bi gaa yi faatee Seydina Usmaan affaire bi metti ko metti goo xam ne mu gis ne mu gis ne moom daal bon am na benn mu jàpp ne boo amal na am na moom mu jàpp ne mu culpabiliser boppam que ne le fait que Seydina Ousmane ñëw ba ray ko nii man ma retiré woon ngir bañoon dugg ci problème yi mu gis ne loolu daal toor la ci moom que défendre woon Seydina Ousmane ba gaa yi rey ko noonu léegi nag moo tax bi ñu falee Seydina Ali te moom mooy ki njëkk jaayanteeg moom biñ demee Makka mook Sayyidatu Aïsha ñoom Sayyidatu Zubayr euh, Seydina Zubayr ñu dem Irak ngir am ay ñu leen jàppale ngir ñu jàpp ñi nga xam ne ñoo rey Seydina Usmaan teg ci ñoom daan bi leen war bañ demee foofu problème ba xewoon seen digganteeg Seydina Ali ibn Abi Taalib foo fële moom ca la génn àddina te ki ko rey mooy Marwaan ibn al-Hakam ni nga xamante ne nii noonu la ko riwaaye yu wér daal di nettalee que ne ki nga xamante ne nii moo ko rey moom Seydina Talha mooy Marwaan ibn al moo tax jële nañ ci seydna ali ibn abi taalib keroog bi nga xam ne ci lañ ko mu ñëw gis ne man de ne ne doom ji alxasan bi mu gisee seydna talxa bi affaire yi jeexee mu gis seydna talxa ci ñi génn àddina mu ne doom ji euh, di seydna alxasan ne ko aka neexoon de bés bi fekkoon man Seydina Ali ma génnoon àddina bu yàgg vingt bi waaye aka neexoon ma génnoon àddina man Ali vingt avant jour bi bay bañ a fekke yu mel nii looloo tax jour ba nga xam ne ci la doom ji doomu benn doomi Seydina Talha ibn Ubaydillah di Imran la tuddoon di doomi Talha euh, après xew-xew boobu bi loolu ba baayam génn àddina ah dafa am benn waay bu ne dama ànd ak moom ñu daal di dem ci Seydina Ali ibn Abi Taalib ginnaaw waqatul jamal ndax foofu la génne àddina fa la ko Marwaan ibn al-Hakam daal di rey te moom ni mu ko rey da ne kii bokk na ci ñi nga xam ne li tax mu rey ko moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jàppale gaa yi bañ rey Seydina Ousmane budul directement indirectement le fait que mu neutroon mu ne le fait que mu neutroon loolu day wane ne kon daa jàppale woon gaa yi looloo tax mu rey ko yaa subhaanallah léegi nag doomam jooju ànd ak benn. waay boo xam ne Seydina Talha moo ko libeere woon ñu dem ci Seydina Ali ginnaaw loolu biñ duggee Seydina Ali gis doomu Talha bi Imran daal koy tatagal indi ko ci wetam na ko kaay toogal sama wet ba pare mu ne man de inni la arju an yaj'alani Allahu wa abaka mimman qaala fihim wa naza'naa maa fi suduurihim min ghillin ixwaanan ala suuratul xijri aaya mu ne doomu talxa boobu di Imraan ne ko Seydina Talxa ibn Ubaydillah radiyallahu anil jamii Seydina Ali ne ko kaay toog sama wet tatagal ko. ne ko man de yaakaar naa buur yàlla boole ma man ak sa baay def ñu comme ñi nga xam ne ñoom la wax ci ñoom ne. wa naza'na man borom bi ma dindi maa fi sudurihim li newoon ci seen dënn yi min xillin ci ak loo xam ne ak wuute lu ñu mën a ak mbañ ak wuute gu xewoon ci seen biir taxoon ñu amoon différence seen diggante bu keroogee yawmal qiyaam damay dindi lool ci ñoom ixwaanan ñu nekk ay mbokk nekk ala sururin ci kay ay lal ca biir àjjana mutaqaabilin jàkkaarloo di tatagalante nekk ci ay xéewal mu ne man de yaakaar naa man ak sa baay suñu ñu bokk ci ñooñu boroom bi di wax ndax différent bi leen bi bi lenn la Seydina Ali ibn Abi dañ koo fal Seydina Talha mbokk moom mooy ci njëkk a moom bi ñëwee wax ko mu ne gisul kenn ku gën a yeewu wutu yonent bi aleyhi salaatu salaam rey nañ Seydina Usmaan ku dul Seydina Ali jaayanteeg moom ak ñoom Seydina Zubayr ñoom mais ñoom après problème bi mooy dañ ne woon ñi rey Seydina Ousmane Seydina Ali ibn Abi Talib da cee war a jóg léegi taxaw nu mu gën a gaaw ñu jàpp leen ñoom ñépp teg ci ñoom daan bi l'islam wax comme que dañ ko rey ñu rey leen mais jamono joojoog insécurité beeg ak Medina gars yi niñ ko songe woon ba def loolu yépp ba rey xalifa bi mooy ne ñoon jàppaat jàpp leen ci ci tàng-tàng bi te ñoo yor doole ji loolu du mën a nekk Seydina Ali nabi Abi Talib ne woon ñu xaar léegi nag différent bi loolu la ñii ne léegi lañ koy def moom mu ne woon ñu xaar looloon di woon moo tax mu ne man nag yaakaar naa man Seydina Ali que ne maag sa baay yow Imran di Talha ibn Ubaydillah suñu borom de dinañu boole ci ñu mu wax ne li doxoon seen digganteeg ñoom dama koy dindi ñu mujj nekk gina jaxasoo gina nekk ay mbokk nekk ca biir àjjana ci ay kawlal jàkk jàmm jàkkaarloo euh, fa qaala rajulaani jaalisaani ahaduhuma alxaarisul awar ñu ne am benn waaye nag ñaari góor yu newoon foofu ci jataay bi newoon ak fi Seydina Ali newoon doon doon doon eh, eh, eh, accueillir doomu Talxa mbokkam moomu ki mu ki mu ki mu goreeloon mu ne kenn ki ci ñaar ñooñu mooy alxaarisul awar mu ne allahu aadalu min dalik ah. taqtuluhum bil amsi wa takunuuna ixwaanan fil janna waa ji ne non buur yàlla ab gaayu ne woon foofu ci biir <laughs> ñaari gaay li Seydina Ali ibn Abi waxee loolu ñu ne non buur yàlla moom moo gën a maanu loolu moom yow nga jotee ñoom démb suba mu leen di boole ngeen nekk ay ay mbokk waaw loolu xam nga ne loolu moom man da ne lañ ci jub neen ñaar ngeen dajawaat àjjana te yow yéen a jote keroog fii ba te li ci gën a mooy Marwan ibn al-Hakam moom pourtant mook mook Seydina Talha ñoo bokkoon lu ñu doon défendre kat mooy ne ñoom dañoo bëggoon ñu jàpp ñi rey Seydina Usman nu mu gën a gaawe daldi leen di teg yoor li l'islam wax ci ku rey nit ñoo bokkoon luñ doon défendre mais moom mu profitoo ji ne xaaral ma rey ko ci biir nit ñi ndax kii malgré day ñëw ànd ak ñun cause mais moom moo cause lu tax ñu ay Seydina Ousmane ya subhaanallah léegi nag waaye yi nag ne ñaa yi ne Seydina Ali yow naka ngay jotee ñoom démb ëllëg àjjana buur yàlla boole leen ngeen nekk àjjana ngeen nekk àjjana nekk ay mbokk Seydina Ali ne xuumaa ne leen jóg leen ab'ada ardin wa asxaqahuma jóg leen sori leen fi fa suuf gën a soree jàll leen foofu fa gën a yées dem leen foofu fa man huwa idha lam akun ana wa talha yéen aaya bii nii bu waxul ak man ku mel ni man ali ak talha sama mbokk mi talha ana kan lay waxal ku dul ku dul bu ñun buñ ci xajul kan moo ciy xaj bu dul man ak moom kan kan moo moo la aaya bii di waxal wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin yabna akhi yow sama doomu mbokk da pare mooy bi mu waxee ñooñ la leneen dem leen fi gina a sori jóge leen fi génn leen fi mu tourné ci Imran doomu talxa bi ne ko yow sama doomi mbokk ida kaanat laka xaaja fatina boo amee benn soxla bul hésiter ñëw ci man Seydina Ali boo ñëwee lépp ma faj loolu imaam ibn Sa'd moo ko solo na ko noon imaam at-Tabaraani imaam at-Tabari ak imaam ibn Kathir boo demee ci tafsiram di nga fa fekk li nga xam ne mooy wax yii nii moom nag Seydina Talha kon ja kon ñu ngi ko rey ci l'an 36 ci jumaadal aaxira am nañu ne nag ci rajab la woon voilà te boobu mu ngi amoon environ soixante-deux ans wala lu mel noonu wala lu ko jege kon radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu